alayhi ridwanu lbaaqi alqadim fi qasidatihi masaliku ljinaan fi jamci ma farraqahu addaymaani radia allahu taala anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima fi albaab alawal <laughs> fi lxalq fi alfasl alawal fi fasl wakun lada axadika quutan mithla man yutarru lil maytati minha fi zaman waka musaafirin garibin suujina fiha wala tashkul bala wal mihana kon sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi mu waxee ci jataay bi yu ñu weesu masala boobu nga xam ne mooy diggante ki nga xam ne moom lu ko doy kese la am waaw nga xam ne aajo gu présenté wu rek gu teew gu gaaral rek moom borom bi man ko koo fajal wala kooku est-ce kooku moom moom kooku dana moo gën moom ci saasi léegi ak ki nga xam ne dafa woy ñàkk la ak woy woomal kan moo ci gën mu ne woy woomal bi de bu dee daa nekk koo xam ne day sant yàlla ca alalam ja moo tax kon du woomal bu ne moo gën a bu dee daa woomal nay waaw yàlla tere nag moom xaraam moom di ci def lu xaraam moom moo gën a tee yées kooku moom xam nga ne ki ñàkk day mooy ko gën fopp xaaju ñoo gaaju gis poussé yaram mais ki ki muy wax mooy woy woomal bi nga xam ne alal ji rayul deewul ci xol bi ba moo tax da koy dépenser comme ni ko borom bi sante ci alquran ngir muy dépenser ci yoonu yàlla wa anfiqu mimma ja'alakum mustaxlafiina fii ci suuratul hadiid te dee leen dépenser ci li nga xam ne borom bi ne leen ko jox mu nekk loo xam ne ngeen ciy wutante moo tax euh, euh, loolu yore suñu euh, sëriñ bi ñëwoon na ci waaw waxoon nañ la bële moom la la ne moo gën ndax loolu man waxoon naa la fan la tegu alkafaafu parce que loolu moo doon dund yonent bale saa saam loolu doon dunde waaw moo taxoon mu doon wax ci xadiis bi nga xam ne moo nekk sax imaamul Buxaari ndax mu ngi noon mu ngi mu ngi ci sax imaam Muslim waaw rahmatullah alayhima Euh, Seydina Abu Hurayra mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam nee na laysa ghina an kathrati al arad walakin al ghina ghina nekkul al nekkul ci bariloo dajale ci mataaw dunya ci ay alal poñeetum àddina moo dajale ay cantine yoo bari ay transporteur nga ay oto yoo bari waaw walla yow sa flotte de taxi nga yor walla flotte de transport en commun walla yoo man di yor walla ay tool wala loo man di yor ay terrain ngay jaay ay kër ngay jaay suuf ngay jaay ay ordinateur ngay jaay ay portable ba nga am ci lu bari mu lay indil lu bari mu ne koom du loolu dëgg dégg koom du loolu waaw moo tax am na riwaay boo xam ne Seydina Abu Dar da koo laaj ne Abu Dar <laughs> radiyallahu anhu ne ko lan mooy koom pour yow mooy daja bari dajale mu ne ko ah waaw ku bari alal nii mu a ko déedéet <laughs> ah walakin al ghina ghina nafs koom dëgg mooy ki nga xam ne dafa doyloo doyloo dëgg xam nga koom li tax ñu tudde ko lool mooy ak dalay doyloo day tax nga doyloo leneen lu dul yow li nga yor parce que borom bi jox na la ci lu la doy en tout cas loolu la war a demee léegi est-ce que képp ku yàlla defal loolu moom doylu na loolu beneen affaire la liñ naan ku ko gi ëppale sax daanaka moo la ko gën bëgg loolu mooy waajooju l'islam yaw ko wala bu dee yar nañ ko ci l'islam doxewul lañ ko yare voilà waaye waaye walakin na al dëgg-dëgg koom ghina nafs mooy koomu sa bakkan fexe sa bakkan nga téye ko ndax aw fas la woo xam ne moo as mool la soo xam ne boo ko bàyyee mu màmm nga fexe mu doyloo li ko borom bi dogal li nga xam ne moom la te ngir moom di ko wërsëgale te mu xam ne lépp loo xam ne moom la ko borom bi defal bindal ko ko jaam manu la tax ba du ci jot waaw te lépp loo xam ne borom bi dafa bind na du ci jot àddina bi yépp manuñoo dajaloo bawuñ ko ba mu ciy jot mu doy ko borom bi defal te muy sant ci lépp loo xam ne noonu mooy xaalam képp kum gis nga am mu kontaan ci li nga xam ne dafa am gi nga am mu kontaan di gis ne xoolal borom bi nga xamante ne mooy al razzaq xoolal ni mu defal nga kontaan ci loolu waaye doo ko iñaane doo ko sii doo ko nekk koo xam ne da nga koy jalouser bu tax nga bëgg mu toxoo ca loxoom ñëw ci yow wala sax na ko ñàkk déedéet waaw bu gisee ku ñàkk fekk moom mu woomalit day kontaan xam ne ah borom bi de mooy def lu ne moo moo ma may mayul kii te nag bu ko sooboon tarfatal ay ni même pas balaa xef ak xippi mu mu soppi suñu position man may ki ñàkk moom mooy ki woomal loolu la xinan nafs mooy sa bakkan nga nekk ku tedd ay jikko kenn manulaa jënd ci alal kenn manulaa jaay ndax wàllu alal ak yooyu ak koom koomu àddina waaw doy loo li la sa boroom jox léegi nag sëriñ bi radiyallahu taala anhu kon nag muy joxe ay ndénkaane ne bi nga xamee lii kon nag maa ngi lay dénk yow sama mbokku jullit yow taalibe bi nga xam ne danga nam ma dem sa borom wa ku nekkal la daa axdika xuutan misla man nekkal jamono ji ngay jël li ngay dunde fii ci àddina bii loo xam ne foog nga dund parce que àddina mënuñu fee nekk te duñ dund déedéet yàlla defuñu ay malaaka déedéet moo tax mu ne kulu lekk leen ci li nga xam ne moom laa leen daganal waaw te ngeen jëf-jëf yu baax kon nag mu ngi noonu le kon mu ne wakkul nekkal la daa axdika jamono ja nga xam ne saa ba nga xam ne axdika ngay jàpp di jël xuutan loo dund di ko ut di ko fàggu misla man melal ni ki nga xam ne yu tarru dañ koo dañ koo dafa am loru ak loru dañ koo jañ lil maytati dafa loru ci war a jëfandikoo loo xam ne médd la fi zaman saa su ne xam nga alxuraan dafa tere yi médd ak yooyu waaw illaa man waaye illaa mani tur ba mu des ci ki nga xamante ne wa mani turra ghayra baghin wala aad mu ne ba mu des ki nga xam ne moom dafa loru comme al ki nga xamante ne nii moom dafa nekk koo xam ne ci <clears throat> tukki bu sori waaye nag fa nekk foofu amu fa lu mu lekk amul lu mu dundee gis na fa médd bu boobaa kenn du ne ko médd daa xaraam kon nag jàllal ne déedéet waaw dañ naan ko déedéet ndax suñu boroom nee na fa man turra ghayra baghin wala aad fala isma alayhi kooku amul benn bàkkaar bu gàllu ci kawam ba nga koy menacer naan ko sawaay da ngay bakkan bay gën foor waaw na fexe nekk koo xamante ne nii Eh? mu bañ a ëppal nag ca la muy def te ji ci delluwaat fekk ne moom am war naa mën a am leneen di delluwaat waaye man xaw ma woon ne ndeke le jambon yi la neexee ndeke euh, waaye yow man maa ngi doon rëccu déedéet lool doo ko def de waaw <clears throat> léegi nag kon mu ne nag yow même yu dagan yi sax mel ci noonee booy jël li ngay dunde mel ci ne comme si yàgg kii wayam ki nga xam ne daa nekk ci lor war a lekk ci midd mi waaw melal noonee moom la daan la wokkun kon nekkal la daa axdika jamono ja ngay jàppe lil xuutan loo xam ne moom mooy dunde mis la man mel ni yut ka nga xam ne yut tarlu dafa nekk ci lor lil mayta ba war a jëfandikoo li nga xam ne mooy midd minha ca àddina gi fi zaman ci sa saa yëpp saa su ne mooy alhamdulilah mooy jël ci lu la doy moo dalay delloo ci kafaaf gi ba léegi te gisoon nañu nent bale saa saa ni waxoon ne yow xaajal sa biir bi sa euh, euh, ñetti xaaj benn xaaj bi li ta'amika ngir sa lekk beneen xaaj bi ngir li nga xam ne mooy sa naan beneen bi nga bàyyi ko noonu ngir sa bopp waaw mais moom gis nga xam nga ne le fayen en général moom waxuma la que ay lekk géeg naan géeg yooyu euh, ak non ñett yëpp lay duy lekk ba pare te naana ko <coughs> <coughs> subhaanallah moo di jambaar moom fay lépp lay dugg moom naanagul ñett yi fees na léegi il faut ta ta bu paree foog ndox mu set mi moom non glace gi moom foo jaar dina ci naan ta bu paree ci glace bi sa waay bisaab bi ñu ko defar ak ginjeer dina ci naan ñu naan déet soow mi njarum soow mi war na cee naan sa waay yow ba nga feesalee daa yàgg lekk gi rek dépassé woon na mbir yi ñetti yi mu nar cee dóor yëpp <laughs> kooku xam nga problème la waaw <laughs> kon nag mu ne <laughs> waay yaa fay déglul fii wa kun la daa axika wa la daa axika jamono gi ngay jël xóotal ci àddina bii nekkal mel ni ku loru bay lekk mbind xam nga ko kiy lekk mbind dañ ne ko lekk ci loo xam ne lu lay téye la moo tax xayra baaxin wala an mu bañ a ëppal naan waaye yow di continuer rek bi mu lekk ba suur na am na ko téye loo xam ne ba na cee gë continuer yoonam moom mu continuer rek ndax mbir yi nee na xamul woon ne ndekete yii yii boobu ko barbecue ndeke nii la poor neex wala iyaadu billaah wala medd ndeke nii la baax mu ne kon nag lu la doy ngay jël kon nag yow sa àddina bi nekkal saa su ne même yu dagan yi nga am kooma nga am nga koom ak kii jëlal lu la doy